a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahi amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati nisaa baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu ñëw fi ñu yemoon ba léegi ci axkaamul mawaariis ci àtte yi nga xam ne mooy àtte yi li nga xam ne mooy miiraas ci suñu jotaay bii ñu génn am na yu ñu jotoon a gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy doon ci wàllu góor ñi ci wàllu jigéen ñi ak ñi nga xam ne kenn manu leen a xaj bu xirmaan kenn manu leen a xañ li nga xamante ne mooy miraas de waaye nag ak ñi nga xam ne ñoom mën nañ leen a xañ mooy bu ñu limee ñooñule juróom benn yi ñu limoon ñetti góor ñetti jigéen mooy ne loolu moom mooy ñi ci des ñépp mën nañ leen a xañ miraas waaye waxoon nañ la beneen xaj bu bi muy xaj bu nuqsaan moom nga xam ne dañuy wàññi diw la a am loolu moom mën naa dal ñoom ñépp la mën a dal ñi war a doon yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoom moom kenn du leen xañ du tout ñooñu it leen di dal voilà mooy la ñu waroon am comme loolu mën naa dellu wàññeeku. léegi nag nan la ñuy miraas mooy miraas nan la nit ki di di doon ne dañ naan la loolu daa am ay ay façon yoo xam ne moom la ñuy doon mooy donn daa am ñaari façon voilà mooy al irthu bil fardi ak al irthu bi ta'sib voilà mooy donn nga xamante ne moom tax moom la boroom raxabiya di wax rahmatullahi alayhi ne wa'lam bi anna al nawaani huma fardun wa ta'sibun ala ma mu ne waalam xamal ne bi annal irsa li nga xamante ne mooy doon de nawaani ñaari xeet la huma ñoom fardun mooy nit koo xam ne li tax ngay doon waa ji daa présenté wu bi monsieur a faatoo wala madame a léegi nag mu ñëw ne moom daa war a ñu xool ne waaw moom de bokk na ci ñuy borom bi wax léegi nag dañuy xool moom nan lay doon ne est-ce que ci fard lay doon ne wala tansid nga ne ma mool yi nga ma wax waaye dooma ko leeral ma ne la al fardu loolu mooy lan mooy al yi nga xamante ne asxaabul furud ñoom lañ woowe waa furuud yi furuud yi nag mooy yi nga xam ne borom bi moo tudd ci alquran ci laaya yii ñu nekk ñu war a gis ci fii la ko tudde ak tamit ca laaya bu mujj ba ne ci saar bii ne ñoom diw ñii bu diw gaañoo góor la wala jigéen la bu faatoo jël leen lii ñaar jël leen deux mooy ngeen jël alal ji bu ngeen ko xaajee ñaar ñetti xaaj ñaari xaaj ya joxal leen ma ko diw wala suruf jëlal leen ma ngeen jël alal ji bu ngeen ko xaajee ñetti xaaj jox leen ko diw wala sumun jël leen alal ji bu ngeen ko xaajee juróom ñetti xaaj benn xaaj ba jox leen ko diw wala ñoom diw loolu noonu suñu borom di wax alhamdulilah loolu lañ naan alfuruud mooy yi nga xam ne borom bi moo ko natt daal di koy teg. ne diw bu lii xewee bu kii faatoo joxal leen ma kii lii loolu lañ naan furuud léegi nag ñooñu dañ leen a xam ñi borom bi lim boroom xam-xam yi dañ leen a takk xam ne ñii la ñii ñooy ñi nga xam ne ci noonu la ñuy doon ne mooy ñoom li ñuy am du kenn moo koy moo moom moom du loo xam ne day day day day tourner noonu borom bi moo ne lii la kii bu génnee àddina ah joxal leen ma ko lii tamit nañ ko gis léegi nag loolu mooy al furuud te yooyu noonu al quraan yi mu ci tudd siis la voilà. furuut yi mu tudd ne jël leen lii ngeen jox kii jël leen lii siis la ci tudd li ci njëkk mooy sulusaani voilà mooy sulusaani mooy ñetti xaaj bu ñu ko mooy deux tiers lañ naan deux tiers ci français mooy alal ji yépp bu ñu ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj ya am na ñoo xamante ne nii ñoom ci miraas loolu la borom bi da ngeen joxal leen ko loolu mooy bu njëkk bi sulusaani léegi mu am leneen luñ naan nisfu mooy xaaj mooy bu ñu jëlee alal gi lépp daal di koy xaaj ci digg bi am na ñoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala ñoom la ne joxal leen ma lii ñoom loolu loolu mooy seen furut ñoom loolu la ñu doon ne li ñu doon ne mooy ñoom dañoo toog après waa yi gaañu ne ñu ne leen yéen de borom wax na bi ñu kii xoolee ñi war a doon nag yi ci war a jóge ñu def koog ya a jiitu léegi ñu xool ñi war a doon ñu ngi nii ñu xool ubbi alquran ne yéen di alquran ne woon na lii lañ leen di jox ñu jox leen loolu la kon nisfu mooy bu jëlee alal yi daal di koy xaaj benn xaaj mooy benn xaaj ba léegi mu am sudus ñoo xamante ni ñoom la leen leen borom bi nattal ne loolu la am loolu mooy furud asxaabul furud yi ci lañ ne ba léegi mooy al furudul muqaddara yi borom bi natt te tudd ko ci alquran wax nañ la juróom benn la ci lañ nekk nii de sulusaani en fait sulusaani ñeenti nit a koy am yooyu du ñu ci dugg naan ñeenti nit ñi nañ laaj loolu loo comme ni ko nga xamante ne borom euh, kii. ar-Rahabiyya loolu leeral na ko te loolu yi leeraloon nañ ko bi nga xam ne moom lañ doon moom lañu la doon tuddal ci li nga xamante ne nii moom lañ la doon tuddal ci liñ defoon ci siira bi voilà moom day tudd way baabu baabu nisfu baabu ruba baabu sumun baabu sumun sulusaani après wax ku nekk li ngay am waaye mooy sulusaani mooy bu njëkk bi ñu la njëkk a wax mooy bu jëlee alal ji xaaj ko ñetti xaaj Ah? ñaari xaaj ya ña koy am ñooñu ci miraas quatre lañu voilà ñeenti nit lañu duñ ko wecc voilà léegi kanta nisfu ñi nga xam ne ñoom ñooy am xaaju alal yi bu ñu ko xaajee ñaari xaaj benn xaaj ba ñooñu cinq lañ juróomi nit lañu voilà léegi nag quanta lan mooy ñooñu ñooy ñan loolu dañ lay bàyyi nga gis ko leen ndax nga gis ko foofule nga dem foofule nga nga gin ko yaatal foofule léegi nag kon loolu la loolu mooy lan kon ñu ngi woon ci sudus ñetteelu furuut bi mooy gis nañu sulusaani gis nañu nisfu gis nañ sudus sudus mooy ñu xaajee alal ji juróom benn xaaj benn xaaj ba loolu am na ñoo xam ne borom bi nee na ci alquran ñooñu bu miraas amee ñoom ñu am ci miraas joxal leen ma lii te ñooñu juróom ñaari nit lañ sept personnes lañu loo xamante ne loolu la ñuy am léegi nag mu des li nga xamante ne nii di ci tegu muy ñeenteel bi ci euh, furudul muqaddara mooy ak furus mooy bu ñu xaajee mooy un tiers bu ñu xaajee alal ji ñetti xaaj benn xaaj ba am na ñoo xamante ne nii ñoom la borom bi wax ñu jox leen ko te ñooñu ñaar lañu ci li nga xam ne ñooy doon ñooy doon léegi nag ginnaaw loolu muy ñeenteel bi juróomeel bi mooy ar rubu ñoo xamante ne nii ñoom li ñuy am ci miraas mooy un mooy bu ñu jëlee alal ji xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj ba ñooñu ñaar lañu léegi nag bi ci mujj te mooy sixième bi ci nga xam ne ñoom mooy mooy furuud yi mooy al furuudul muqaddara borom bi tudd ci alxuraan ne ay ay un sixième ak yooyu yu mel noonu di ci mujj mooy ak sumunu mooy li nga xamante ne nii mooy un huitième dañ koy wax bu ñu jëlee alal ji xaaj ko juróom ñetti xaaj benn xaaj ba loolu kenn kese lañ koy jox wala ñenn kese mooy kooku kooku leer na kooku ne mu naa wax mooy soxna si nga xamante ne nii jëkkër ji wala soxna yi nga xamante ne nii seen jëkkër ba muy génn àddina seen dañ dafay bàyyi ay doom voilà kooku moom ñoom sumun la am bu dee kenn la mooy moom sumun bi bu dee ne ñatt lañu ñoom ñooy bokk sumun ba bu dee ñeent la ñoo koy bokk bu dee ñaar la ñoo koy bokk bu dee juróom nag xaraam na mooy loolu manu la ne takk juróomi pejju boobu mii li nga xam ne mooy ay soxna kon nag affaire baa ngi kon aw ñu waxaat ko mooy furud yi sulusaani la te ñeenti ni da koy am an nisfu mooy nisfu mooy xaaj sulusaani mooy bu ñetti <laughs> ñaari <laughs> xaaj bu ñu xaaj alal ñetti xaaj ah ñaari xaaj ya ñoon ñeenti ni da koy am léegi nisfu mooy bu ñu xaaj alal ji benn xaaj léegi benn xaaj ba loolu juróomi ni da koy am as sudus mooy li nga xamante ne alal ji bu ñu xaajee juróom benn xaaj benn xaaj ba ñoon juróom ñaari nit sept personnes a koy am as sulus mooy li nga xamante ne mooy un tiers loolu bu ñu xaajee alal ji ñetti xaaj benn xaaj ba ñoo ñaari nit koy am li nga xamante ne moo ci tegu di juróomeel bi mooy ar-rubu loolu mooy un quart bu ñu xaajee alal xaaj benn ba ñoo ñaar a koy am as bu mujj mooy un huitième mooy bu ñu xaajee alal ji juróom ñetti xaaj benn xaaj ba kooku nga xamante ne nii moom moo koy mooy moom moo koy moo koy moom mooy kenn la wala ñenn la mooy soxna yi kon nag mu ngi noonu le léegi loolu mooy al irtu bi bi bi fard voilà <laughs> voilà loolu mooy al irsu bil fard yi gaa yooyu la de léegi nag beneen bi mu des al irsu bi tansi mooy li nga xam ne moom lañ naan asaba voilà ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom doon borom bi tuddalul ne ñii bu lii bu faatu amoo bu kenn faatoo ngeen koy doon jël leen lii jox ko waxul lool voilà moom waxul ci ñoom lool mooy nee na ne ñoom dinañ am mais ñoom ñoom waxul ñaata lañuy am. te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii loolu nag moo ñu yóbbu ci beneen paar bi li ñuy doon ne mooy bi tansib nga xam ne al asaba la ndax al asaba ci yoon dafa am asaba nasabiya ak asaba euh, bi nga xamante ne nii euh, euh, sababiya la walla sababiya mooy li nga xam ne sabab la comme jëkkër euh, gi ak jabar gi ñooñu li ñuy doonante sabab la mooy sababu la waral ñoom ñuy doonante mooy dañoo takkante buñ takkantewul woon mënuñoo doon ndax waaw condition que ñu ay mbokk <laughs> voilà loolu tamit lu am solo la parce que mën nañoo nekk mbokk yoo xam ne ñi nga xam ne seen dërëm dañ naan dërëm bi du génn gaal gi di mayante biir ñooñ mën na am ne jëkkër gi ak jabar gi dañoo bokk bokk koo xam ne bu kenn faatu woon ñoom kenn ki mën na koo doon même buñ takkantewul woon xam nga loolu man naa am ci parce que ay cousin ay cousine ak cousin yoo xam ne il suffit am ñu fi newul rek affaire bi basculer ci kenn ki quoi waxuñu côté boobu voilà <laughs> voilà voilà bu dee loolu moom mooy voilà loolu sababiyal la nasabiya la voilà kon nag loolu la ki nga xam ne nasabiya mooy yéen da ngeen a bokk geño moo tax loolu nag ñooñu nag mooy ñi nga xamante ne nii ak tamit sababiya mooy côté ki nga xam dañ ko dañ ko mooy euh, ki nga xam ne ab jaam la voilà kook sababu njaam gi kese moo tax waa ji lim ko lim ko goreel kese tax mu war ko koo a doon waaye bu du woon loolu kooku mënu ko woon a doon du tout léegi nag ñu ñëw nag ci asabiya li mooy asaba mooy dafa am al asaba bin nafs ñi nga xamante ne nii ñoom mooy ñoo bokk ak waa ji geño ay góori kese lañu nag ñoom nga xamante ne nii gaa yooyu ñoom moom fu ñu nekk ci miraas kepp bu ñu fi newee mooy waa asxaabul furud ñi borom bi ne jël leen lii jox lii jël leen lii jox nii ñooñ bu jëlee ba pare la des ñépp ñii wa koy jël voilà mooy ñoom li des la ñuy jël te ñoom lu des rek dañuy jël te ñoom am bu ñu fi newee am na ñoo xam ne borom bi waxoon na ñoom jox leen lii ñee bu ñu ñëwee ñu dàq ñenn ñi comme niñ ko <laughs> waxe woon ñoom du am kon nag affaire baa ngi noonu le sauf ñi ñi la waxoon ñetti jigéen ña ak ñett góor ñi nga xam ne ñoom moom kenn mënu leen a génnee ci li nga xamante ne nii mooy doon doon de kon nag al asaba dafa am al asaba bi bi bi nafs voilà mooy ñooñu ñoo gën a dool ñoo gi ëpp doole ci li nga xamante ne nii mooy ci wàllu dono ci wàllu miraas comme ñi nga xam ne mooy doom ji nga xam ne waajee ko jur kooku moom nga xamante ne ñoo féete kaw ak bàyyi côté bàyyi nga xam ne ñooñu moo ki faatu monsieur A ñoo bokk geño kii moom monsieur A ko jur baay gi moom moom moo jur monsieur A ak ñi nga xamante ne mooy xawaashi yi mooy ñi nga xam ne ay frère lañ ndax dafa am ñoo xam ne mooy al usul lañ leen di wax mooy ñi nga xam ne ñooy cosaan bi comme yaay ak baay ñoom ak maam ñoom ñooy cosaanu monsieur A ndax ci ñoom la jógee léegi mu am al furu' muy branche yi nga xam ne ñooy doom yi mu am al xawaashi muy frère yeeg ñooñu cousin yi nga xam ne ñoom ci wet gi lañ nekk ñooñu la léegi nag asaba bu kon bi ci gën a mooy doom yi étage doom yi ñoom ñoo foo gën a bi ñu tegu ginnaaw gi ndax boo yéeg ci suuf ngay jóge di yéeg bi ngay njëkk jox moo gën a fort mooy doom yi ginnaaw gi bàyyi tamit ñooñu asaba lañ goo xamante ne nii te bàyyi daf bokk ci asaabul furud en même temps voilà loolu it day am mooy ñoo xam dañuy doon ci wàllu furud waaye di ci wàllu asaba kon mooy bin nafsi daal mu ngi noonu bunu wa doom yi ubu wa côté bàyyi ak li nga xamante ne ñooñu ay góor lañu ba ak nu ñu kawe kawe maam yi léegi ak coté frère yi ñi nga xamante ne ñoo bokk nday ak baay ñoom lañuy jiital frère bi bokk ak Moussa Ndeye ak Baye ñoom lañuy jiital ci frère bi mbokk ak li nga xam ne baay kese ak tamit côté Baye tex yeeg yooyu le kon nag mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu le mooy moom ay frère am waaye ay magi baayam ay baay tëxam yi nga xam ne moo bokk ak baayam nday ak baay la ñuy féetal kaw ci ki bokk ak baay nday kese non baay kese kon nag loolu mooy asaba bin nafsi ci lu gàtt mu am asaba ma'al ghayr ba asaba bil ghayr nga xam ne loolu ab jigéen la boo xamante ne nii moom ki ànd ak moom comme doom ju jigéen joo xamante ne nii bu doom ju góor nekkee moom da koy tansib xam nga doom ju jigéen moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom bu dee ñaar la ñu jëm kan dañuy am sulusaani waaye bu fi doom ju góor nekkee ñoom dootuñu am loolu le dañuy nekk nekk ko da leen di tansib ñu naan asaba bil ghayri ci gàttal léegi nag bu mujj mooy asaba mal ghayri lool ñaari jigéen lay doon wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala alihi wa sahbihi ajma'in